mun al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi xadis bu mujj bi ci suñu buntu muy xadis mille soixante-trois léegi indiwul yi wamtizaaru salaati ba'da salaat ak romboon na loolu la dugg fii mais yooyu yëpp ci la <laughs> mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akhkhara laylatan salatal ishaa'i ila shatril layl thumma aqbala biwajhihi ba'dama salla faqaala salla an-naasu wa raqaduu wa lam tazaaluu fi salaatin mundu intadartumuuhaa rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala aw <laughs> mu ne kon waaye nee na sin mu ngi jële ci Seydina wa Mawlaana Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu hmm? man de <laughs> Euh, li tax imaamul Nawawi hadith yi yëpp mu ñëw imaamul rawaahul Bukhari bàyyi Muslim te imaam Muslim mooy yii yii yëpp muttafaqun alayhi la comme biñ génn bii nii tamit muttafaqun alayhi la <laughs> waaw mu ne kon waan Anas waaw Allah mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu war mu ne anna rasulallahi kër ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama axara laylatan dafa yéexe benn guddi ah dafa yéexe benn guddi salaatal isha i julli jee mu yéexe benn guddi julli gee ila shatril la waaw ba ci peggu guddi ga mooy ca biir guddi ga waaw guddee woon na de par rapport ak d'habitude na nga xamante ne nii noonu la ko doon jullee euh, ci mbaaxam ñu xame woon ko comme yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ca xaaju guddi ga mooy guddi woon na lool summa aqbala bi wajhi ginnaaw gi baadama salla yonent bay saasaam daal di geestu nit ñi dëgmal ak xar kanamam ginnaaw bi nga xamante ni nii ci la julli ba pare waaw moom lañ doon wax sànq est bu ma soon julli da doon toog ni da doon féete ñu julli man nga nekk bërëb bi mu toog lay tourner directement noonu la wala mais déplacement am na comme day am léeg da ko doon def léeg-léeg comme ci liñ la wax xaadisatu zil ya day zil ya day rahmatullahi alayhi léegi mu ne ginnaaw bi mu daal di wëlbatiku ci xar kanam dublu jublu nit ñi waaw baadama salla ginnaaw gi nga xam ne ah ah ci la julli ba pare waaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne salla an-naas mu ne salla an-naas nit ñi de julli nañ mu ne salla naasu nit ñi julli nañ waraqadu waaw te nelaw nañu <laughs> hein waaw walam tazaalu fi salaa mooy nit ñi dañ doon nelaw am na ñoo am dañu newoon ci jàkka ji di nelaw <laughs> hein waaw di xaar bay nelaw waaw gis nga teggi niñ amoon new waay yow eh, eh, eh, Bilaal mais doo dem wax yoleen sa sallam tamit mu ñëw quoi waaw ah. bam leen fi dalee yow <laughs> euh, Seydina Omar moom ba mu gisee nit ñeeg jigéen ñi di nelaw ak gone yi ah yole saa salaam ah raqadati nisaa wa sibyaan de <laughs> waaw jilli euh, jigéen ñeeg xale yi dañu ngi nelaw yole saa salaam génn bopp bi di euh, toq ak ndox waaw waaw mooy gis nga ci teggin mais ñun waaye mais c'est quoi ça mais wooy l'imam après ñu ne saa eh, eh, na kenn dem jiite waaye ah waaye yow imam bi da ngay waaru quoi eh, loolu yëpp ay suu adab la yoo xamante nay wane képp ñu mel quoi waaw moom ni ñu mel de toute façon jox ñu ay instruction daanaka léeg-léeg ñàkk ñu koo jox sax moo gën a yella parce dañuy ñoo xam ne hein li nga xam ne moom la ñuy bañ hein mooy euh, di di di di di di kii <laughs> ku leen jox ndigal wala naan leen def leen ak wala règle yi dii la waaw loolu loolu moom solo la waaw waaw waaw loolu amoon solo léegi nag. ah mu nekkoon kon ah sallan naas nit ñi de julli nañ war a xadu <laughs> waaye ni sawa neraw laata ñuy julli waaw walam tazalu walam tazalu waaye nag dañu ngeen fii salaa yéen yëg leen dañu ngeen nekkoon ci julli mun doon tazartu muuha déppi ngeen toog ñenn ñi la doon julli gee timis du ñu dem toog ci jàkka ji def ay askar ay salaatu ala nabi ay istighfar ay yooyu di Euh, euh, gée yaa ngi imaginer yore saa toog ba pegg julli guddi ga mooy ñooñ xaar nañ lu yàgg mais nag dëkkuwu ci woon du loo xam ne da ko doon dëkk di la des fois mu daloon ko léegi mu ne leen nag yëg leen ne dañu ngeen di nekk ci julli dipp ngeen koy xaar mu ne xadiis bi rawaahu al Buxaari imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moo ko solo imaamul Buxaari léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que moom dongo ko solo ñu ne la déet déet hadis bi al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye nag noonu al imaamu Muslim waxoon nañ la ne la muttafaqun alayhi la tëdd na ci leen ci jow da ko doon al imaamu hmm? Eh, an-Nasaa'i wa al-imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' al-imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ci bërëb yu bari hmm? eh, ban laa ciy jël hmm? ah li lay wan ne bi mooy nelaw yi bu dee ci jàkka ji doon nañ de dejjantu mais nelaw gi mooy ñenn ñi daanaka bañ paree julli yi <laughs> ñenn ñi ñoo dagg commencé nelaw <laughs> waaw tellement dañoo sonn quoi euh, euh, euh, moo tax mu ne summa raqadu léegi nañ jël parce que dafa bari fu bari la ko indi xoolal nañ jël bii nga xam ne ne day indiwaale beneen affaire yi ni nga xam ne noonu lañ doon toppee mbiru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp quoi waaw mu ne kitaabu mawaaqiitu salaa baabu samur hmm, fil fiqhi waaw baabu samar as-samar fil fiqhi wal xayri ba'da al-ishaa voilà mu ne haddathanaa Abdullah ibn Sabbah mu ne nettal na suñu sëriñ imaam al-Bukhari Abdallah ibn Sabbah di Abdallah ibn Sabbah ibn Abdillah Abu Muhammad al-Hashimi al-Basri rahimahullah ñii ne deux cent cinquante la génn àddina ñii ne deux cent cinquante trois ñii ne deux cent cinquante cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Abu Ali al-Hanafi mu ne ki nettali mooy Abu Ali di Ubaydillah ibn Abd al-Majid Abu Ali al-Hanafi al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Qurra ibn Khalid mu ne ki nettali mooy Qurra ibn Khalid Qurra ibn Khalid as-Sadusi al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne intadarna alxasana mu ne dañoo xaaroon alxasan li la doon wax li ma la doon wax teggi la de imam boo xam ne ñu xam ne kii mooy imaamu bi mooy imam bi jiite mais nit ñi toog di ko xaar gisuñu ko mu ne dañoo xaar alxasana muy kan alxasan basar xam nga wax nañ la qurra basari la basara la <laughs> sadusi basari mu ne alxasan muy alxasan ibn yasaar ibn abil xasan alxasan ibn abil xasan yasaar albasari rahimahullah al ansaari abu said génn àddina la cent dix nekkoon konkalu jamonoom moom sayyidina muhammad ibn sirin rahmatullah alayhima mu ne dañ koo xaar waaw dañ koo xaar mu ne dañu xaar alxasan di alxasan ibn yasaar waraata alaynaa hatta qarubnaa min waqti qiyaame <laughs> nee na nii mooy raata mooy mu yéex xaar nañ ko xaar waaw ba daal ba mu jege waxtu wa nga xam ne nag moom lañ doon dajeen moom ci guddi gi ci ngir jël xam-xam ci moom xaar lool affaire bi yéex yéex yéex yéex ñu toog rek di xaar loolu it mooy toog war a jàng waaw jàngalekat bi yéex a ñëw waaw waaw ak tamit dañoo war a xutba àjjuma imaam bi yéex a ñëw loolu lépp ci yem amul gaay di xool seen montre yi si parce que ñëpp lay dal yow doo ma sataane léeg-léeg nga ñëw soo doppa am bi wala moom embouteillage wala moom benn accident ñu arrêté oto yi doo tardé est-ce que bu boobaa dañ naan don imam bi ñëw eh dañoo va improviser un autre imam ah oh ñun ndaw fi di xaar ay minutes de plus en ah, fi caaxaan yooyu mooy nag ah. a waraata alaynaa qarubna min waqti qiyaame mooy waxtu wa nga xamante ne nii ca la doon jóg fekk ñu ñu jàng ba pare di jóg moom affaire bi xaar nañ ko xaar xaar xaar xaar xaar hmm. ba di nga xam ne daanaka waxtu woo mu ngi jote quoi <laughs> hein waaw ah. ah. léegi nag rek mu jëw mu mu mu daw <laughs> moom Seydina eh, Al-Hasan ibn Yasaar Allahu akbar mu daw si daal di agsi waaw fa jaa fa qaala bu ñëw ne agsi daala jiruna jiraanuna haula mu jox leen ngànt li tax lool it baax na ci imaam bi buy mel noonu bu amee nga wax lu tax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 ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Damdam euh, dëkkoon fële ca Basra mu ne qaala Anas mu ne Anas nee na nadarna mu ne dañoo xaar waaw mooy intadarna dañoo mas a xaar annabi sallallahu alayhi wasallam zaata laylatin hatta kaana shatru layli yablughu mu ne dañoo mas a xaar yonent way saa saa benn guddi ba mi nga xam ne moitié moitié guddi gi daal nag jote nañ ko fa jaa abu dikk fa salla lanaa mu jiite ñu mooy geela woon summa xatabanaa fa qaal ginnaaw bi mu xutbaal ñu gis nañ mooy dafa jàkkaar tur ne wax ak ñoom alaa inna an-naasa qad sallaw summa raqadu wa innakum lam tazaalu fi salaa ma intazartum as-salaa waaw Allah mu ne Seydina Anas nee na keroog yeneen saa salaam ne leen alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëga leen alaa ah gis naa ne de inna an-naasa qad sallaw julli nañu summa raqadu ginnaaw bi ñu nelaw wa innakum te yéen lam tazaalu du ngeen deñ fii salaa ci julli man tazartum mussalaa fekk yéen a ngi xaar julli waaw akbar ah kon mu ngi noonu nii la ko al imam indee fii waaye indi na ko feneen foo xamante ne mooy euh, même kaddu kaddu yi nga xam ne moom leen di mooy hadith six cent soixante et un baabu man jalasa fil majlisi yantadiru salaa mu ne hadathana qutaybatu mu ne nettali nañu Qutaybati Qutaybati ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi ma al-Balkhi rahimahullahu ta'ala nga xam ne moom euh, maasu imaamu Shafi'i la woon ah l'an cent cinquante la gën àddina am nañu ne la cent quarante-huit bu dee cent quarante-huit moo magoon imaamu euh, ki nga xam ne mooy euh, kii tuuti imaam Shafi'i rahmatullah alayhi génn àddina l'an deux cent quarante Euh, euh, euh, al-Balkhi al-Baghlani al-Balkhi rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Isma'il ibn Ja'far mu ne ki ñu nettal mooy Isma'il ibn Ja'far di Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi rahmatullah alayhi génn àddina la 180 ginnaaw gàddaayu Yonent bi salawatullahi wa salamuhu alayhi qala an an an Humayd mu jële ko ci Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri Abu Ubayda ñi ne Abu Ubayda al-Khuza'i mawlahum al-Basri gane addina la 68 génn addina la 143 ñi ne la 142 al-Basri rahmatullah Anas mu dañoo laaj Seydina Anas ne ko hal ittakhadha rasulullahi sallallahu alayhi wa ne ko dafa mas benn bàgg mooy jaaro bu ñuy takk kii jaaro lañ koy wax mooy li ñuy takk ci baaraam bàgg lam non jaaro ah, lam lam moom <laughs> jaaro mooy ci nopp non bague mooy li ñuy takk eh, eh, eh, ci baaraam bague ba bague daal xaatam <laughs> bague waaye lañ koy wax mooy bi ñuy def ci baaraam yi waaw léegi qaala fa qaala naa mu neen waaw axara laylatan yéexa na moom yonent bàyyi saa saam benn guddi salaatal ishaa ila shatril layli guddi julli guddi ba teggu guddi gi summa aqbala alaynaa ginnaaw gi mu dëgmal ci ñun bi waji ya xarkanam baadama salla ginnaaw bi mu jullee fa qaala mu ne salla an-naas wa raqadu mu ne nit ñi de julli nañ wa raqadu nelaw nañ après walam tazaalu waaye nag yëg leen ne dañu ngeen fii salaatin ci julli mundu intadartumuha waaw qaala fa ka anni anzur fii wabiisi Seydina Anas ne maa ngi gis ci keroog jaaroom bi mu takk yonent waay saa saam jaaro la wax bàgg bi en tout cas bi ñuy takk ci <laughs> loxo ci baaraabu loxo yi mu ne gis naa keroog muy melax waaw wabiis mooy bariq muy meew allamaan Allah waaw léegi kon bon léegi imaamul Buxaari mi la kon léegi kaay wax naa la ne xadiis imaam Muslim solo na ko moo tax ma ne imaamul euh, al Bukhari euh, kii imaam an-Nawawi ñaari xadiis yi daa nekk di wax rawaawul Bukhari mais imaam Muslim ci boppam solo na ko xoolal imaamu Muslimu Abul Husayn rahimahullah kitaabul masaajidi wa mawaadi'i s-salaat baabu waqtil ishaa'i wa taxiirihaa mu ne wa haddathanii Abu Bakr ibn Naafi' al-Abdi mu ne nettali na man donc sama sëriñ di Abu Bakr ibn Naafi' al-Abdi di Muhammad ibn Ahmad ibn Naafi' al-Abdi al-Qaysi Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Bahz ibn Asad nañ ko ci hadiis yi ñu génn muy Bahz muy Bahz ibn Asad al-Ammi wa Abul Aswad al-Basri génn àddina la 200 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hammad ibn Salama gisoon nañ ko sànq Euh, nga xam ne mooy ki gën a dëgër ku jële ci Seydina Saabit muy Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Basri moom génn àddina li ñu ne la 168 ñu ne la 167 rahmatullahi alayhi euh, annahum sa'alu anasan mu ne ñoom dañoo laaj taalibe dañoo laaj Seydina Anas ibn Nadr euh, radiyallahu ta'ala anhu Anas ibn Maalik ibn Nadr radiyallahu anhu an xaatami rasulillah ci baggu yonent bi alayhi salaam fa qaala yooyu saa sa mu ne leen axara deful hors sujet moo tax gis ne mu mu ngi mel ni maa ngi gis ci hadis bi te moom lay waxaat fii eh, eh, jaaro bi mu takkoon ci loxom bi di melax waaw mu ne axara dafa yéexe rasulullah ndawal yàlla sallallahu al isha gée zaata yow laylatin benn guddi ila shatril layli aw kaada yadhhabu shatrul layl waaw ba ca xaaju guddi gi wala tuutee des xaaju guddi gi daal di dem summa jaa ginnaaw gi rek mu dikk fa in inna an-naasa qad sallaw wa naamu <laughs> ne ne nit ñi julli nañ te nelaw wa innakum te yéen ñii mooy nit ñi ñi newul ci jàkka ji ñooñ lay wax sinon euh, euh, ñooñ newul ci jàkka ji ñoo nelaw mooy ñi ñëwul woon ñoom moom neen julli nañ ba nelaw waaw waaw moo tax ci hadith Seyna bële Seyna Omar doon wax naan nit ñi de nel euh, raqadati nisaa wa sibyaan ah yeneen saa salaam jigéen ñeeg gone yi ñu ngi nelaw de yeneen saa salaam bi mu génnee bopp bi di di siit ndox mu ne eh, waxtu wi yéen kese yéen a fi jaamu yàlla yéen a fi eh, eh, ne bu dul woon damay ragal law asuqa ala ummati bu ma bañul woon teg coono sama xeet de damay kii ba heure bii nii waxtu wi innaha la waqtuha lawla an ummati waaw lii de dëgg-dëgg mooy waxtoom bu dul woon ne damay bañ teg samaw xeet la amartuum an yusalluha kadhalika kononte kon ah dinaa leen diggal ah ñu julli ko heure bi hmm? <laughs> waaw ndax keroog nit ñi nelaw nañ yeewu nelawaat ne yeewuwaat <laughs> moo tax ñi nga xam ne dañu ne waay loolu du suñu sujet ah <laughs> ma traité woon nañ mooy est-ce que nelaw daa bokk ci lii toj jàpp wala déet walla <laughs> madinatul <laughs> toj jàpp ñi nga xam dañ ne non nit ki bu nelawee ça dépend bu dee nelaw la yoo xam ne du yëg ak nangam am ñi nga xam dañ ne waaye nelaw dara la ko tojul noonu dañuy tegtaloo xadis bii xadis yi naa Ibn Abbas la waaw yeneen saa salaam moo kii benn guddi mu gudd lool mu ne hatta raqada naasun wastayqadu waraqadu wastayqadu fa qaama Umar ibn al-Khattab fa qaala as-salaa mu ne yeneen saa sallam dafa guddee nekk ci génnul waaw nit ba yeewu nelawat yeewu mooy lañuy toog ci jàkke ji mais xam nga loolu du nelaw yu foor moo tax ñenn ñi Shafi'i yi naan la bon ça dépend bu dee waa ji mutamakkinul maq'adayni bu dee ne ni mu tooge ñaari jekkiwaayam yi nga xam ne mooy yi muy déjuwaayam yi na mu toogee dina leen mën a maîtriser nga xam ne ngelaw du gaaw génn noonu du gaaw a laase ay gaz mooy di di di di di di di kii di di di njàppam toj ci ngelaw yi di ngelawal boobu garaawul euh, ñooñu euh, garaawul léegi nag mu ne gaa yi nelaw nañu yeewu <laughs> nelaw yeewu fekk Seydina Omar daal li fa qaala as-salaa julli julli julli saa salaam walla ci beneen bi <laughs> waaw mu ne raqalati nisaa'u de waaw <laughs> moo tax benn bi Zayd ibn Umar Abdallah ibn Umar ci boppam solo na xadis boobu ne yonent sallallahu am na boo xam ne dañ koo soxlaal benn guddi mu yéex a julli ji hatta raqadna fil masjid waaw ba ni ñuy nelaw ci jàkke ba ñun daal nelaw nañ ci jàkke ji ba yeewu summa ñu ñun du damay dañuy nelaw yeewu xool gisuñu yonent sallallahu alayhi wasallam ñu nelawaat summa stayqadna ba yeewuwaat summa xaraja ginnaaw gi yonent sallallahu alayhi génn alayna waaw mu ne laysa ahadun min ahli ard yantadiru as-salata ghayrukum waaw <laughs> mu ne amul kenn ci nit ñi waa suuf ñoo xam ne ñu ngi toog di xaar julli kudut comme yéen kudut yéen waaw akbar kon mu ngi noonu kon gars yi dañ da war ne ci biir jàkka ji raqada naasu yooyu Seydina Ibn Umar nee na ma ne ci jàkka ji lañ doon def raqad naa fil masjid dañoo toog di xaar yonent bay saar saab xam ngaa dañ doon liggéey ñenn ñi dañ doon liggéey ci seen tool yi ñiy sàmmi ba ñëw léegi nag ñëw toog <laughs> ñi xaar eh, nañ lool nag eh, eh, li c'était bariwul xam ne tout le la doon def lool hmm? <laughs> léegi kon loolu lu hëma hëm solo la léegi kon ñu ñëw fi nga xam ne moom lañ ne woon ah? léegi kon ñu ngi woon lan fu ñu ne woon waaw hadith sayna Anas bi voilà <laughs> ñu ngi la doon wax ne la euh, kii que imam Muslim solo na ko ci lañ ne voilà mu ne kon ba ni mu demee euh, kon peggu xaaju guddi gi wala euh, tuutee des mu dem thumma jaa fa qaala inna a naasa qad sallu sallaw wa naamu nit ñi de julli nañ nelaw nañu mooy ci waa jàkka ji ñu ngi doon bu dee ñeneen ñi nga xam ne ñëwuñ jàkk ñoom julli nañ te nelaw nañu ñoom ñu ngay nelaw waaw waa kantaan ñii ñu ngi ko doon xaar di julli di nelaw euh, di yeewu ba ni mu ñëwee mu ne wa innakum kantaan ñin ñi moom ñi newul ci jàkka ji ñoom euh, nelaw nañu julli nañ gee bu yàgg ba nelaw wa innakum kantaa yen ñii lam tasaalu dañu ngeen fii salaatin xattaa ya ngeen newoon di nelaw sax di yeewuwaat moo tax ñooñu ne waaye yow loolu day war na ne loolu tojul jàpp waay parce que <laughs> bu tojoon jàpp ñoom ñëpp la yeneen saa sam di wax eh dem leen jàppi parce que ñii da ngeen doon nelaw ah. <laughs> waaw mais bon loolu taxu ñoo jóg waaw euh, amaana nag teqantal bi moo gën a kii waaw que il faut mu nekk nga bañ a nekk koo xam da ngaa yëge di waaw parce bu dee liy xew yëgoo ci dara yow euh, boo yoroon ab big wala kurus man naa wadd te yëgoo ne wadd na sa sa nelaw yu foor non loolu mooy man ngaa tojal te doo ko yëg waaw madinatu euh, inqida sala al wudu la quoi te bu boobaa demal defi li nga xam ne mooy nga jàppi waaye kon mu ne leen inna an-naasa qad sallaw wa naamu wa innakum kantaayin lam tazaalu fi salaa man tazartum mussalaa waaw léegi yi te yéen a ngi ci julli fekk yéen a ngi xaar li nga xam ne mooy julli léegi imaam anas ne fa ka anni anzuru ila wabisi xaatamihi min fidda voilà wa rafa isba'u al-yusra bil xinsar ñépp tontu yaa ngi ne woon est-ce mas naa jàpp am bagg kon loolu lu ama am solo la kon loolu lu ama am solo la kon lii moo tax ñu ne la pour naa xadiis bi imaamul Buxaari muttafaqun alayhi la gis nga imaam Muslim te ne kon moom solo na ko rahmatullah alayhi léegi léegi nag ñu ñëw ci lëkkaaleem ngir tëj lëkkaaleem ak bunt bi mooy li yonent bay saab saab wax waaw mooy walam tazaalu te yéen du ngeen dañ fii salaa lool nag du ñoom doon waxal kese mooy képp koo xam ne lii mooy sa loolu la te du ngeen dañ nekk ci julli mundu tazartumuha fekk yéen a ngi xaar julli fekk yéen a ngi xaar julli fekk yéen a ngi xaar julli yéen yéen a ngi ci julli kon nag mooy comme gëneel leer waaw waaw képp koo xam ne da ngaa julli ba pare di xaar julli yaa ngi statut julli nga yor waaw borom bi da lay defal ngëneelu julli waaye nekkul attey julli comme niñ la ko waxee woon la yazaalu ahadukum fi salaa ma daamati salaa tahbisu mooy moom lay xaar la ko téye waaw nga xam ne laa yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salaa dara terewu ko mu dem ca ay ñoñam lu dul julli kooku day yor ngëneelu ki nga xam ne mu ngi salaatu kon nag lii lépp di wane ne ngëneelu gi nekk ci julli kanta côté guddee gi taxaw nañ ci waaw yenn euh, heure yi isha gi mu bañ a nekk rek loo xam ne ñun systématiquement ay proteste kat ay casse kat voilà voilà il faut respecter l'heure l'heure c'est ça ku la ko wax yeneen saa saam nee na innaha la waqtuha ummati waaw <laughs> te dëgg-dëgg lii mooy waxtoom budul woon ne damay bañ teg mooy dëgg-dëgg tekkiwul na dañ ko doon julli avant waxtoom mooy waxtu wi gën ni mu gëne mooy mu mu gën a guddee waaye nag rahma ngir yërmande eh, ak woyofal xeet wi mais doo woyofal loo xam ne waxtu yu jotul nga ne woyofal naa leen comme ni ko gaay di defe ci yenn goxu àddina <laughs> bi mais été bi bon buñ fi naree bàyyi heure yi normalement di julli heure bi di gée war a jot loolu mooy daanaka moom gaa ji day julli gée toog tuuti fajar jot kon nag pour yombal ko loolu du yaay yombal mbir mi manoo boo yombal yombal il faut waxtoom dugg rek <laughs> mais waxtu yi duggagul nga bëgg yombal ne gars yi damay yombal yow yow <laughs> yow yaa gën a yërëm yàlla jaam yi wala iyaazu billah ay jaamam mais inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ba hiver ba jotee nee nga ah, noo lii c'est simple julli timis ah. seize heures quarante neuf nga julli timis wala cinquante wala cinquante sept dix-huit heures nga julli nga julli gée waaye eh, nañ leen ko metti la eh, nañ leen ko aj ba vingt-deux <laughs> xam nga loolu waa léegi yow côté boobu léegi nag côté bee nga ne mooy biru yàlla moo demee noonu voilà tilkal ay yaamu tey mu jote bi léeg-léeg mu neex ci yenn région monde bi waaw moo tax bu koor gi jotee koor hiver moom bu la fekkee Europe moom masha Allah boo def fayen moom daanaka moom boo ree da nga am nationalité wala man a nekk Europe moom boo mayul Europe lay worsee moom bàyyi waa Afrique fa ci naaju tàngee sawaay ñuy ñuy ñàkk sawaay ak xiif ak put yu mar moom moom mu ñëw tëdd fii waaw vacances un mois <laughs> en Europe nga xam ne bu nelawee balaa bu nelaw yu fooree sax balaa ci bu yeewu mbir mi commencé lëndëm ndogu jot walla alhamdulillah kon mbir mi mooy yombal yombal il faut nag mu nekk loo xam ne yaa ngi ci waxtu yi mais yombal loo xam ne en door des chantiers la yóbbu kon loolu lu am solo la kon hadis bi mooy bu mujj di wax ci ngëneelu xaar julli yeneen way saa saa wax ko saxaabaam yi waxaale ko xeetam ci seen gannaaw wallahu taala alam kon ci kaw noonu ci lañu jeexalee chapitre bii buntu bi garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum bii di ñëw ñu jël beneen buntu hmm? eh, boo xamante ne nii tamit muy chapitre cent quatre-vingt-onze inshaa Allahu ta'aala wallahu ta'aala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin